fa yaqulu al'imamu alxaafid muhyiddin abu zakariya yahya bnu sharaf annawawiyu dimashqiyu alshaaficiyu rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi lbaabi alxaamisi walxamsiin wa an sahli bni saadin as-saacidiy radiya allahu taala anhu annahu qaala qaala rasuulu allahi sallallahu alayhi wa sallam law kaanati dunyaa ta'dilu inda allahi janaaha ba'udatin maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa rawaahu tirmiziyu rahimahullahu wa qaala hadiisun saxiix kon al imaam al xaafiz an-nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy dikkal ci garab gi ñu nekk ba léegi ci toolu nit ñu selli ñi radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin eh, ginnaaw biñ gisee muy buntub cinquante cinq garab numéro cinquante cinq juróom fukk juróom di wax ci ngëneelu baabu fadli zuhdi fi dunya dëddu àddina ak di ñaaxe nit ñi ñu ci néewal ak ngëneelu ñàkk ci suñu jotaay bi ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis ñeenti téeméer beeg juróom ñaar fukk ak juróom benn mu doon xadis numéro quatre cent soixante-seize mu ne woon wa an Xabbaab ibn al-Aratti radiyallahu anhu annahu qaala haajarnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam naltamisu wajha Allahi ta'aala banim jeex walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a bu xadis bi ci tegu mooy xadisu saydina wa mawlana Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi Abul Abbaas eh, eh, moom ak baayam yëpp nag waxoon nañ la ko jàll na fi ay kiiwam moom baayam ay eh, kii lañu ay saxaaba lañu radiyallahu anhuma mais ñii ci nusxa bi radiyallahu anhu lañ def mu ne kon muy xadis numéro quatre cent soixante mu ne wa an ibn Sa'd mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne turam moo doon Sahl di doomi Sa'd as-Saa'idi ko joowoon ci waa Banu Saa'ida ci al-Ansaar ci waa al-Ansaar radiyallahu anhum annahu qaala radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah mu ne qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa law kaanati dunya gis nga bu doon ne àddina gu jege kii di doyadi de te gaaw a jeex tey bu nekkoon ne taadilu doon na di tolloog am walu indallahi fa yàlla janaaxa ba'uda lu tolloog laafu bu yoo waaw <laughs> maa saqaa bu doon loolu am na de bu doon fa yàlla àddina bii amee na valeur bii tolloo na addina bii diise na fa yàlla comme ni nga xamante ne laafu yoo wala laafu yoo diisu laafu yoo yoo ci boppam moom daa woyof waxatuma laa nag benn laaf ba képp mu ne bu lu toll rek bu ko àddina amoon valeur fa yàlla wala tolloog lu toll noonee fa yàlla kon def ko noon maasa ko kon borom bi doonul woon nandal kaafiran benn yéeféer fii minha ci àddina charbata ma guuxum ndox waaw waaw benn gorge d'eau sax du ko fa mën a am waaw borom bi du ko jox fii ci àddina waaye nag comme que tollul noonu fa yàlla <laughs> moo tax ñu fi am liñ mën a am mu ne rawahu hadis bii de solo na ko at-Tirmidhi daal imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahimahullah mu ne wa qaala hadithun mu ne hadis la boo xam ne sahih bu wér la léegi nag ñu ñëw xool ana <coughs> première njàngat est-ce que al imam at moo ko solo ak moom nan la ko solo ñu ne la déedéet du moom dong al imam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullah alayhima soloo na ko al imam Abu Isa Muhammad zuhdi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama hmm? eh? foofee la ko indi baabu ma jaa fi hawaani dunya ala allahi azza wa jalla buntu bi wax ci woyof ñàkk soloy addina gi fa yàlla mi nga xam ne tedd na màgg na te tedd na mu ne haddathana Qutaybatu mu ne ki ñu nettali imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah mu ne ki ñu nettali mooy Qutaybatu di Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah ath-Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi rahimahullahu ta'ala qala mun haddathana nekk ñu nettali mooy Abdul Hamid ibn Sulayman di Abdul Hamid ibn Sulayman al-Khuza'i al-Aslami Qutayba kenn du wax ay mbiram Qutayba jantu njolloor la comme niñ ko yàggee gis taalibe imaamu Malik rahmatullah alayhi ak ponkal yu mag yoo yële al-Layth ñoo ñële rahmatullah ala al-jami' kanta Abdul Humayd Abdul Abdul Abdul Hamid mi Abdul Hamid Abdul Hamid Abdul Hamid ibn Sulaymaan kanta moom al-Khuzaa'i al-Aslami Abu Umar al-Madani ad-Darir ah moom mii nag euh, euh, boroom xam-xam yi euh, wëralu lañ ko dara waaw waaw Yahya ibn Ma'in al-Imam dana kii moom laysa bi shay waaw déedéet hmm? am beneen boo xam ne ñu jële ci moom mu ne laa yuktabu xadiisu kii kenn du bind xadiisam ah, waaw eh, am Ibnul Junayd di jële ci moom Yahya ibn eh, ma Yahya ibn Ma'in mu ne kii moom zaaka kookee <laughs> muy Abdul Hamid ibn Sulaymaan mi laa yaxillu li ahadin an yarwiya anhu waaw <laughs> waaw ne da mu ne moom kanta moom moom daganu ci kenn kenn kenn kenn muy solo di jële ci moom waaw waaw <laughs> Ali ibn al-Madini rahimahullah nekkoon xaritam ba sëriñ bi gën a màgg bu imaamul Buxaari rahimahullah moom itam jëlee nañ ci moom mu ne laysa bi shay waaw <laughs> moom du moom du <laughs> mu ne ahadiisun moom day eh, day solo ci Abi Haazim ahadiisun munkira ay xadiis yoo xamante ne yu ñu nanguwul la voilà Abu Zur'a ar-Razi ne da'iful hadith hmm? ku ne ku ku faible ay hadith Abu Hatim ar-Razi rahimahullah kanta mu waxaat moom moom mu ne laysa bi qawi kii dëgëruwaa ah. voilà <laughs> kon loolu euh, al imam an-Nasa'i na ne da'if moo tax bi nga xamante ne al imam al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah di muy segg wax yi yépp moom al imaam al haafiz ibn Hajar dane ci Taqrib at-Tahdhib mu ne da'if kii moom wérul waaw mooy Abdul Hamid ibn Sulayman wérul an Abi Hazim ah, moom mu ne ci Abu Hazim la jële te sànq déggoo eh, li nga xamante ne nii moom la la kii wax ne la moom day jële ci eh, Abu Hazim ay ay ay ay ay ay ay ay kii quoi ay hadis yoo xamante ne nii munkara voilà kon loolu yëpp day wane ne ah kon hadis bi ah, gis nga kon càllale bi li nga xamante ne nii moom la ci boroom xam-xam ni wax kon mu ngi noon Ali ibn al-Madini moo ne moom de rawaa an Abi Hazim ahadith munkara te bii ci la voilà ndax moom ah, Abdul Hamid ibn Sulayman an Abi Hazim Abu Hazim moom Salamatu ibn Dinar Abu Hazim al-A'raj at madani al-Qas moom jamtu njool lool la woon siqatun abid la imaamu euh, al-Hafiz Hajar wax ci Taqrib at-Tahdhib moom yàgg nañ koo gis euh, jokkoon ci kilifa yu mag yi boroom xam-xamu Madina yi moom kon taxul ñuy wax sauf que imaam Yahya euh, Ali ibn al-Madini nee na nag Abdul Hamid mi day jële ci moom hadis yoo xam ne ah yu ñu nanguwul la kon mu ne an Abi Hazim an Sahl ibn Sa'd Abu Hazim moom moo ko jëlee ci Seydina Sahl ibn Sa'd ibn Malik ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Haritha ibn Amr ibn al-Khazraj ibn Sa'ida ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari radiyallahu anhu Abul Abbas ñi Abu Yahya mais Abul Abbas la gën hmm, moom ak baayam mook baayam yëpp ay saxaaba lañ radiyallahu anhuma kon gis nga hadis bi kon Abdul Hamid moo nekk ci càll bi léegi nag mu wax xadiis bi mu ne law kaana mooy sayna Sa'd Sahl ibn Sa'd Abul Abbaas radiyallahu anhu ma mu ne annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam law kaanati dunyaa ta'dilu 'inda Allahi janaaha ba'uudatin maa saqaa kaafiran minhaa sharbata maa xadiis bi loolu moo tax kii par exemple al imaam al Munaawi xam nga imaam wala wala loolu imaam at-Tirmidhi mi ngi ko solo woo fi dana wa fil baabi an Abi Hurayrata haaza hadiisun sahiihun gariibun min haazal wajh nii la ko wax waaw xam nga imaam euh, at-Tirmidhi euh, imaam an-Nawawi rahimahullah bi mu indee xadis bi dana rawaahu at-Tirmidhi wa qaala hadiisun sahiih dana imaam at-Tirmidhi damoo ko solo mu ne xadis bu wér la imaam at-Tirmidhi boo demee ci sunan bi jaami'u at-Tirmidhi nii la ko wax bi mu indee xadis bi nag wa fil baabi nekk na ci buntu bi xadis bu mel nii. solo nañ ko an Abi Hurayra te jële ko ci Seydina wa mawlana Abu Hurayra an wa hada al hadith hadith bi mu ne hadith hada al hadith dinaa wax la mu ne hada hadithun lii nag hadith la boo xam ne sahihun bu wér la gharibun bu tumuranke min hada al wajhi ci wàll bi léegi nag mi waxee loolu ku mel ne al imam euh, Ibn Maaja wax nañ la soloo na ko na ko nag ad-Diyaa al-Maqdisi rahimahullah soloo na ko al imam al-Munawi mi ngi gisoon euh, li ko Seydil Haaji Maalik di tudd naan fasu yonent bay sasam xamuñu woon ni mu tudd ah na al-Munawi moo wax lool muy Abdurrahman mu ne moom eh, al imam al-Munawi bi nga xam ne ci law indi waxu imaamu Tirmizi bi mu ne nag wan wuzi'a de <laughs> mu ne wan wuzi'a de mooy imaamu Tirmizi nit nañ ceeg moom lim ne xadis bi xadis bu wér la ah. waaw moo tax boroom eh, kii eh, kii nu mu tudd Euh, euh, al-Mubarak Fuuri mi nga xam ne moo shara Jaami Tirmidi ah mu ne euh, loolu nag al imaam al-Munawi ne wa nuzi'a mu ne ya'ni wa nuzi'a Tirmidi fi tasxiix al-xadiis wa wajhu al-munaaza'ati anna fi sanadi haadha al-xadiis Abdul Humayd nu noona Abdul Humayd ba léegi ah al-Humaydi moo tax saa mu gisee ne Abdul Hamid al-Hamid voilà. ci turu mawl borom bi Abdul Hamid ibn Sulayman wa huwa da'if mu ne ah, al imam al Mubarak Furi rahimahullah mu ne nag boo gisee lii al imam al Munawi wax ne wa nuzi'a ah xëccoo nañ ceeg moom de mu ne lim ci jublu ne ah imaamu Tirmidhi xëccoo nañ ak moom ci wéral gum ñu xadis bi wér na mu ne wàll wi ñu ci xëccoo ak moom mooy naka la mën a waxe ne xadis bi wér na alors que xadis bi Abdul Hamid ibn Sulayman nekk fi ta moom da'if la comme niñ gisee sànq waxu boroom xam-xam ni ci moom kon loolu la kanta nga ne ma waa léegi bon eh, kon daal law xadiis bi eh, wérul wala ah ah imaamu Tirmidi wéral na ko am na ñeneen ñu ci ànd ak moom waaye boo gisee càllale bi mooy fii problème léegi nag mu des eh, ñu xool imaamu Ibnu Maaja moom nan la ko soloowe al imaam nu Maaja nga ne bon amaana foofu mu wére foofu peut-être la kaay ñu xool al Ibnu Maaja rahimahullah mu ngi ko indi ci kitaabu zuhdi baabun hmm, masalu dunya hmm? eh, mu indi foofale wala mislu masalu dunya ah abwaabu zuhdi eh, foofee mu ne haddathana Hisham ibn Ammar wa Ibrahim ibn al-Munzir al-Hizami wa Muhammad ibn as-Sabbah qaalu mu ne moom imaam Ibn Maaja rahimahullah al-Qazwini mu ne haddathana nettali nañu rahimahullah Hisham ibn Ammar Hisham ibn Ammar yàgg nañ koo gis Eh, Hisham ibn Ammar ibn Mas'ud ibn Maysara ibn Aban moom mi eh, gisoon nañ ko ma nettali bakkale imaamul imaam eh, nu tudd Malik rahimahullah moom mi moo ñëwoon imaamu ne ci imaamu Malik ne waaye hadis yow <coughs> yaa ma koy wax ah, yaa ma koy jàngal kay ni i way <laughs> kii ñàkkub taalibe way ñu daal di koy yóbbu daal di koy bantal waaw <laughs> ñu duma ko kay imaamu Maalik romb ko ne ko <laughs> ah noonu jooy rek ñu laa duma waaw yow sama bàyyi jaay suufam sam yor ngir mu ñëw ci maal aji walla umra waali ñëwaale ci Maalik mi ñuy wax nga ñëw amul dara ñu ñu muy dóor ay yar mooy jambo ko de wa Ibrahim ibn al-Mundhir al-Hizami ak sama beneen sëriñ ji Ibrahim ibn al-Mundhir ibn Abdillah ibn al-Mundhir ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Khalid ibn Hizam ibn Khuwaylid mbokk Sayyidina Khadija moo tax ñu naan ko al-Hizami Abu Ishaq al-Madani rahimahullahu ta'ala mu ne wa Muhammad ibn Sabbah ak sama beneen sëriñ di Muhammad ibn Sabbah ibn Sufyan ibn Abi Sufyan al-Jurjaha al-Jurjura'i rahimahullahu ta'ala Euh, moom mii euh, euh, Baghdad la ne woon hmm? benn quartier foofule rahimahullahu taala mu ne ñetti sëriñam ñu qaalu haddathana Yahya ibn Zakariya ibn Manzur mu ne ki ñu nettali mooy Yahya ibn Zakariya ibn Manzur Yahya ibn Zakariya bii nag ci la wax ji nekk parce que imaam al-Hafiz Ibn Hajar dani kii moom da'if la waaw Yahya Abu Yahya Abu Yahya bi da'if la voilà muy Zakariya ibn Manzur mu ne kii da'if la ah. voilà <laughs> kon mooy la nga doon daw fële amaan na ci fii <laughs> même bu dee gisoo fi <laughs> Abdul Hamid kii gis nga fi eh, Abu Yahya Zakariya ibn Manzur gis nga ko fi voilà qaala kon moom mooy gis nga kon da'if qaala mu ne eh, eh, Abu Hazim mu nekk ñu nettali mooy Abu Hazim moom lañ gis sànq Salamatu ibn Dinar al-A'raj rahimahullah euh, euh, moom mu ne an Sahl ibn Sa'd kon da gis ne affaire bi ba léegi nii la ba léegi affaire bu soppeekuwul <laughs> waaw moo tax boroom kii as-Sindi mi def xaasiya ci li nga xamante ne mooy Ibn Maaja mu ne bi mu ëndee xadiis mu ne ah wa fi zawaa'idi o demee ci téerew az-Zawaa'id fi isnaadihi neena yaa hmm? ah, nekk na ci càllalam de Zakariya ibn Manzur wa huwa da'if waaw mu nekk na ci càllale bi ki nga xamante ne mooy Zakariya ibn Manzur mooy Abu Yahya mu moom nag moom da'if wérul wérul fiihi wax na nag ne ne waaye borom Zawaa'id ah, anna aslal matni sahih waaye nag mooy cosaanu xadiis bi matn bi yàqu xadiis bi moom wér na waaye bu dee ci càllale xam nga loolu day am xadiis yoo xamante ne nii liñ naan saxiixul matn da'ifu sanad yi waaw matn bi de wér na waaye nag sanad ba mu jaar moom wérul loolu moo am fii boo seetee noo ko dëppee côté yëpp loolu moo tax ngay gis ay borom xam moom comme imaamu wér na malgré ne kenn gi koo xam ne moom moom moom moom moom moom càllale yi fiihi ma fiihi mi al problème na Abdul Hamid ibn Sulayman da'if la waaw moom nekkul sax koo xam dañ naan dosi a ah, dañ dañoo wute ci ay mbiram doon dañoo xëccoo ci ay mbir o dégg nga li fi boroom xam-xamu jaraf wattan di léeg boroom domaine du wax ci moom voilà kon hadis baa ngoog am nañu ko wéral am na nag ñoo xamante ne jàpp nañ ne hadis bi wérul waaw kon nag mu ngi noonu kon lii mooy li jëm ci wàllu woow léegi nag mu des ci wàllu njàngat yi ginnaaw lii mooy kon lëkkaale ñaareelu njàngat mooy ana ban lëkkaale la hadis bi am ban relation la am ak suñu buntu bii di wax ci ngëneelu zuhdu dañ naan la loolu ngëneel li leer na eh, lëkkaale bi nax lan mooy àddina amul solo fa yàlla waaw àddina bi ak li fi nekk yëpp moo taxoon fàttalikul aaya yi nga xam ne romboon nañ ko moo tax bëgguñ di ci ñëwaat parce que romboon nañ ko Ah muy yi nga xam ne moom la yonent moom la imaamu Nawawi rahimahullah tàmbalee woon bunt bi waaw di wax boroom bi li nga xamante ne nii moom la wax ci addina doyadik addina aaya yooyee fàttalu leen di wax ne àddina amul solo ak tamit àddina bii nga xamante ne nii malgré yi tóor-tóor yi nga fi gis du loolu rek amul solo fa yàlla waaw ndax du dara dara dara dara dara dara waaw almaalu wal zinatul xayaati nga alal yeeg doom yeeg yi tarkaaru àddina gii rek la wal baaqiyaatu saalihaat nag xayrun inda rabbik waaw yooyee ya des ta baax mooy farata yi ñii ne mooy yañuy wax boo jullee ba pare leen mooy lépp lu baax rek loolu la waaw ak innama masalul xayaati dunya kamaa'in anzalnaahu minas samaa bam nii ba diggi ba mel ni ndox muñ wàccee ca niir ya mbir yi euh, gàncax ga jóg lépp rafet nit ñi di ci lekk ak jur ji ba jàpp mbir yi ba suuf si taaru bay foog ne noonu la ataaha amruna waaw suñu mbir dikkal ko laylan aw nahaara ak ak ak ak ak ak i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun waaw yëg leen xam leen ne dëgg-dëgg xamam gis nga àddina ju jege ji da gaaw a jeex ah dundu gi voilà wala wun mboo sóor wa ak taar taar wa tabaaxurun baynakum fuukarewante wa seen diggante waaw wa takaasurun ëppalante fil amwaali wal awlaad ba nu mu jeexe waaw comme yooyu yëpp di wane ne mbir mi ndekete yu affaire bi bariwul solo na nag le fait que bi moo ñu wax réalité àddina ko que dëgg dëgg àddina ak lu mu la fi man di wan lépp lu mu la man di wan nga foog ni nii nii noonu la demee. affaire la yoo xam ne nag war naa cee nekk di bànneexu rek jëmale ilal abat déedéet demewul noonu déedéet loolu lépp ay ay ay ay ay ay naxe kese la waaw xamal ne loolu lépp demewul noonu mais la réalité hein hein borom bi moo ñu ko wax waaw ndax àddina kat lépp lu la wan ba nga foog ne lii yaa ko moom wa zanna ahluha annahum qadiruuna alayha ba ay ñoñom jàpp ne nag pare nañ man cee teg seen loxo di bànneexoo <laughs> xamal ne mbir ma du wéy wala sax danga ci jot waaw da àddina lépp lum la wan ay kàcc la waaw gëm loola ne fii yaaw waay sa waay vita vie affaire bi taana kii profitel nangam ak nangam gaa ay naan la léegi waaw yow yow yow yaa ngi sa fleur de vie nga yaa ngi sa ndaw kiiwal waxul lu am waaw moom moom zaatu maynin la fil maqaalaati boroomi kàcc la boroomi nar la ci lépp lu mu wax waaw ay digéem yëpp ay kàcc la kaanat mawaa'idu urqubin laha mathalan waaw wa ma mawaa'iduha ghayrul xiyaanaati la wax <laughs> waaw lay fatturi safwa illa qad ra'at kadaran min ba'dihi wa tudaari bil makiidaati Allahu akbar te lépp loo foog ne njariñ la wala turin nafa illa adxala dararan fiihi wa tudmiru hatman fil ma'unati waaw kon nag noonu la àddina mel boroomi nar la ci ay waxam te lépp lu mu la dig mooy des promesses de gascon quoi waaw ruqub ma nga xam ne moo daqoon a wooraate benn dañ naan arab <laughs> benn waay la woon boo xam ne moo daqoon a wooraate ñoom sawaay te te ni mu lay ware boo garaaw mooy da la koy gëmloo doo xamante ne yow doo man a imaginer sa xel sax du dem ci ne kii lim may dikk ak lim mënaan dina ma ko jox wala dinaa ko am bu lay xewee que ne loolu amul loolu loolu doo ko sax doo ko sax sa xel sax du ci dem nga ñëw bay es mu trahir la waaw doo ma gis tos muy saraabun baqi'a waaw njónnoox bu nekk ci bërëb nga marraakoon di jàpp ne fee bu demee naan bu demee du fa fekk tus mooy mbiru àddina waaw mooy les promesses de Gascon lépp lum la dikk ay nar la waaw lépp lum la dikk wa ma mawaa'iduha ghayrul xiyaanaati lépp lum la dikk ay trahison la waaw lépp lum la wan ci xam ne dafa leer nii laysat turi safwa mukk muy wane loo xam ne lu leer la naayis lii sël la affaire yi ne la mbir nii lay demee moo affaire yi day baax noonu illaa qadra at kadaran booy dem ba ci biir bi gis ay ñëkk-ñëkk yu wéy ay gàkk-gàkk yoo xamante ni nii ginnaaw la mu la wan noonu ndekete yoo poudre aux kese la woon ci bi di nii mooy wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum dañ leen koy taaral ne lii waaye lii dara da cee ne ah, nga ñëw mais boo ci nee boo il suffit yow boo hein de loin la lay wan lool mais boo agsee gis na lépp ay ñaaw la waaw apare nag di la jéema di la jéema hmm? am quoi ci ay pexe yu muy teg waaw ci la lay jaar bi jaar ci sentiment yeeg yooyu hmm. waaw fépp fu mu wane njariñ rek xamal ne dina fa roof ay ay ay ay ay lor yu bari addinaa ngoo waaw kon loolu lépp day wane ne amul solo fa yàlla borom bi moo ñu wax xaqiqatul dunya waaw Ah, daa fay daa daa nuru ay abyaat ci ma doon wax waaw abyaat la kay <laughs> amma Sulaymaan la <laughs> sarfi an masiyaati <laughs> keex wa abul mahamidi ñu ne Sëriñ Tuubaa bopp radiyallahu anhu boo ko doon wax ci téere boobu amma Sulaymaan bi sarfi an masiyaati kay ma taquudu kay ma taquuda zimaami lirraziyaati la doon wax loolu waaw mooy kon borom bi wax nañu li nga xam ne mooy dégg dégg àddina lan la ay waraate koon rek wa zayyana lahum shaytaanu a'maalahum fi ne léegi nag ah, ak zuyyina linnaas hubbu shahawaat dañ leen koo taaralal de <laughs> waaw loolu lépp nag àddina yi mel noonu loolu te lool la àddinay wane amul solo fa yàlla waaw amul solo fa yàlla laa wax pesewul hein ah, tolloowul ak lii yoo yoo yoo yoo le moustique la gis nga lel lel day day day moustique ah gis nga ni mu woyofe benn bi yow buñ la joxoon ne le pesel benn zoo boo xam da nga koo ray ray boo xam ne du rayu fayeen yooyu quoi naa matt bi mu la matt nga mer ni ko tël mu tas waxuma la boobu ah ray bu ndaw mais laas yeen ci des ñu ne la jëlal laas bi pesé ko ban balance nga koy peser fii ci kaw suuf hmm? gis nga kon ni mu woyofe ñàkk solo borom bi ne àddina de bu amoon poids boobu toll valeur boobu fa moom alhamdulilah kon bu boobaa ab yéefér du ko fi jox benn kaasu ndox mu koy naan Allahu akbar loolu mooy lan mooy kon li tax yéefér yi nekk ci àddina di am sax loo xamante ne way ngëm yàlla yu bari amuñu ko loolu wanewul nekkul lul dul luy wane ne amut solo ba yàlla aka neexoon ñu xam li yonente bi alei sat salaam di wax waaw ñun ñi xam ne jàpp ne day saan xoolal affaire bi am ñun ñi nga xam ni ah, borom bi ñun ñu koy jaamu di ko di ko jullil di ko wooral di sonn ngir moom xoola walaa kaana gi ñu nekke ñàkk gi ñu nekke bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree daanaka xamuñu kañ ni ñuy nangam ak nangam bu ñu feebaree duñu am lu ñu fajoo alors que yéeféer yi xoolal seen hôpitaux yi da ngay dem boo amee séemi bu dee France wala nangam nga dem ñu fay la faj la doo fay dara avec un médecine médecine une médecine excellente ak nangam alors que ñun ñii hein ñu jàpp ne loolu en fait day wane ne kon est-ce que ñun ñenn ñu xamul ñu bari est-ce que lii kon wanewul na kon ñun ah maa du ñëwuñ ci dëgg ah ñu ne la léew xanaa xamoo lii yonent bare saa sam law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sharbata ma ne loolu lépp yonent bare saa sam xamal nañu ne en fait loolu li tax muy am mooy daa amul solo fa yàllaa tax ndax bu amoon solo fa yàlla yéefar yi lay xañ jëpp xéewal bu fi ne <laughs> waaw waaw te xéewal boobu waxoon naa la attention de ñun la ko borom bi defal ngir ñu ko ci mën a jaamu moo tax mu ne qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladina amanu waaw <laughs> waxal ne loolee ki mu ñeel mooy ñi nga xamante ne ñooy ñi gëm yàlla waaw ñoom la yell kon mu ngi noonu kon borom bi loolee ñun la ko defal waaye nag ngir ñu ciy jaamu yàlla mais borom bi bëggul loolu fëkk suñu xel fëkk ñu ba ñu fàtte li ëpp solo muy borom bi moo tax mu ñu ciy néewal waaw mu ñu ciy néewal bañ ñu nekk rek la yonent bi saa saam ta'isa abdu dirhami wa dinaari wal qatifati wal xamisa waaw bañ bañ ñu mel noonu ndax bu ñu ko melee rek dinañu ko tus jaamu dërëm ak dinaar ak yére yu yafet rek wëluwër <laughs> ak teg gu rafet <laughs> ak col ko <laughs> waaw loolu la bañal moo tax naqquñu ci yooyu parce ah, addina bi am ci loo xamante ne lu ndaw la looy mën a jaamoo moo gën maa xal la lu néew te di la may ngay fàttaliku sa borom di ko sant moo gën maa kasura wa alha lu bari ba pare daal di lay eh, eh, alhaakum mooy daal di lay préoccupé ci dëddali la ak sa boroom ngay xalaat leneen sa xol bi nga aj ko ci leneen ku boroom borom bi waaw kon nag yu baax yi moo tax ma ne la àddina eh, eh, masalul xayaatu dunya ne la àddina bi ñu waxoon bi yonent suñu borom ne eh, nekkul lu dul la'ibun wa lahwun loolu mooy àddinaay caaxaankat waaw sinon bii na yooyu kum ci jox nga ut ko te nga ut ko am ko te yàlla tax nga ci jaamu yàlla loolu mooy sa yoonu àjjana mooy sa yoonu ngërëmu yàlla kooku moom àddinaam nekkul la'ibun wa lahwun mukk waaw malgré lan cay am te joxoon nañ la cay misaal yu bari ci boroom xam-xam yoo xam ne boroomi alal lañu woon ay yonent lu jiitu yoo xamante ne nii ñoom dañoo nekk ñoo xamante ne nii boroom bi da leen a joxoon àddina ka Seydina Sulaymaan alayhi salaam ak Seydina Zulqarnayn ah radiyallahu anhu kon àddina kon nañu xam loolu da xam ne kon lépp loo gis yéeféer yi di ko fi amaate ci ay am am te borom bi teggil ko tegu ko ci loxoy way ngëm yàlla yi xam nga lu tax parce que àddina bi amul solo fa yàlla mais fa mu ne wala wal aaxiratu xayrun wa abqaa waaye alaaxira boo gën te boo gën a des foofu joxu leen fa dara waaw moo tax mu ne xaalisatan yawmal qiyaama gis nga wërsëg yi ziinaay yàlla yi yi mu génneel ngir jaamam yi ak yu teey ci ci ci minar rizqi ci li nga xam ne mooy wërsëg yi qul hiya lilladina amanu waxal ne yoo yee daa ñeel ñi gëm yàlla fil hayati dunya ci àddina gii ñoom la ñeel kon yéeféer yi dañ leen ci dañ leen ciy gunge kese waaw te nag lépp luñ ci ëppalee jullit ñi am musiba lay doon ci ñoom day nekk loo xam ne lay lay nekk contre ñoom seen kaw waaw hujjatun satakunu wallahi hujjatun alayhim day nekk lay seen contre ñoom waaw ndax ah thumma ah, ah, ah, la tusalunna yawma idhin 'anil na'im ginnaaw gi des na leen laaj xéewal yamaleen leen joxoon ana na ngeen mujjee ak moom nan ngeen ko amee woon ba ngeen ko amee nan ngeen ko jëfandikoo ak ba ngeen ko jëfandikoo loolu lépp diñ ko laaj dinañ la ko laaj waaw yéeféer buñ koy laaj loolu lu muy tontu cher loo koo xam ne seetul woon yàlla ci lennam moo tax àddina bii loolu ay lay la ngir ñoom moo tax borom bi ne dama leen di jay sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin wallah loo borom bi nee na sa nastadrijuhum xanaa xamoon ne yéefér yi maa leen di kii rek di leen jay gis nga lépp ñu am puissance militaire puissance économique puissance nangam ak nangam bu ñu bëggee mobiliser armée jële ko sow yóbbu ko wax yow penku nu mu gën a gaawe ñu def ko sous-marin yi kii yi di pëndal def nangam ak nangam lu ñu mën a mobiliser ay milliards def ko léegi projet yi duñ buñ ci jàppee waxuma yi ñoo xam ne dañuy tay tay lu naan y'a plus de moyens waaye yi leen jaral looyu comme ay xeex lislaam ak yooyu ñu gaaw dajale seen alal yeeg yooyu gaaw ci boobu moom crise du ma sa am ci loolu yooyu yëpp ñuy def boroom bi nee na lool maa leen di jay rek <laughs> ba boo xam ne ñoom xamuñu ko moo tax ku ciy nërmeelu ku leen ne woon vingt quatre heures avant dina nërmeelu doo ko yëg comme URSS URSS ba muy nërmeelu même les américains seen noon yu mag yi gëmuñu woon ne URSS laata muy nërmeelu ca la bañ ne suba lay nërmeelu ñoom masuñu bokkul woon ci seen scénario yi que ne lool mën naa nekk noonu mën na gaawi noonu waaw min haythu la ya'lamun borom bi noonu lay gis nga ñoom Kisra wa ki Qaysar ba ñuy nërmeelu xamuñu sax fan la waaw te xamoo ne nooy gën a kawe di gën a yéeg di gën a yéeg sax nërmeelu di gën a ñàng waaw te loolu mooy xaal américain yi <laughs> waaw les américains looloo leen di xaar ak occidentaux seen gaa yi nga xam ne ñoo ànd ak ñoom seenum nërmeelu moom c'est imminent waaw <laughs> waaw nag imminence bi nekkul ne voilà man sama dund Euh, suñu dund yi nga xam ne ay soixante ans soixante dix ans lañ koy tënk noo c'est imminent soreetu wallahi loolu mooy wa'dullah waaw <laughs> waaw innal arda lillah ah suuf si de borom bi nee na ñoo ko moo ko moom yurithuha man yasha'u min ibadihi moo koy doon nale nag ku ko soob ci jaama bi wal aqibatu lil muttaqin waaye mu jënteelu mbiri nu mu man di deme te boroom bi du yàkkamte ndax yàkkamte kenn nga muy mujj seen loxo mooy almuttaqiin mooy ñoo ragal yàlla nga xam ne dañuy jaamu yàlla de topp ndigal yi ngir moom tey sori yi ngir moom waaw kon nag tayyibaat yooyu fii ci àddina bi ngir ñu gëm yàlla la comme que amul solo nag mu boole ci yéeféer yi ñu leen di gunge waale <laughs> <laughs> waaye mu ne waaye nag wax leen na de xaalisatan yawmal qiyaama bu dee yawmal qiyaama nag day sell ngir ñoom dong bépp gàkk-gàkk boo xam ne day ànd ak xam nga royaume royauté alal bayre yu mel noonu yépp boo seetloo am na ay contraire yu nekk ci wetam yu muy àndal mooy day am côté nuuraan yi am côté zulmaan yi bu muy àndal waaw mooy plus beeg moyen bi day ànd ak moom saa su ne moo tax xam-xam nii kese taxul nit ki sauvé wu xam-xamu diine mu sax moo gën a tax may wax taxul nit ki sauvé wu ah. ndax nit ki mën na am xam-xamu diine ba pare mais sauf que ay ay ay ay ay euh, tax xam-xam boobu bu ci jariñu mu nekk paaka ñaari boor la ba pare daal di ciy gaañoo moo tax bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñim ne ñoom la ñuy njëkk dekkil ëllëg dugal leen safara boole na ci boroom xam-xam boo xam ne moom xam-xamam bi jariñu ci woon dam ca waroon a jariñoo waaye jariñe ci ngir yàlla defu ko woon mu bokk ci ñi njëkk dugal safara waaw moo taxit alal di ko am di nga am alal man nga koy def lu baax ëskay waaye ma akka gaaw nga def ci lu bon waaw ndax aljannatu moom aqrabu moo gën a jege ku nekk ci yéen min shira ki naale niñ ko gise woon ci mbaru tànkam waaye mbaru dàllam yi muy sol waaye wan naaru misle zalik waaye safara it mooy bu ci nekk nam la mën a gaaw yóbbu ci xéewal yooyu la la mën a yóbbu feneen fi alors que nag bu gala borom bi faye xaalisatan dafa sell ci lépp loo xamante ne lu yàqal kam ko jox la amatu c'est fini àlaxira waaw waaw la daa'imun waaw guy sax te du deñ dara du ko perturber dara du ko soppi day gën a neex kay ëskay kon xaalisatan yawmal qiyaama foofu nag yéefér yi du ñu fa am ci xéewal googu dara waaw moo tax du leen dugal aljana ga nga xam ne moom la borom bi dogal ci nam nam mam bu jiitu këne ña may teral ëllëg foofu laa leen di def ña samay sànj dal nag sawara waaw moo tax ñoom rahmaan yi rahmaan yi gi lañ ciy am daa jaxasoo côté bu metti bi bu xaw a wex waaw loolu moo tax ñu leen di dugal safara muñ fa nekkee naan rabbana muy xéewal ci ñoom waaye nag xam nga ne moos loolu neex na waaye mbugal yañ fay kii aqaarib yeeg jiit yeeg scorpion yeeg eh, yi leen fay matt ak tàngoor weeg maa un ndox mu tàng meeg dëtt ji ñuy naan ak ah yooyu mbolda yi leen di malaaka yi yi leen malaaka yi di rimb ci seen bopp yi ñuy ñuy surux ah di pëtëx ci biir safara si ah muñ naree génn ñu jañaat leen ci xam nga loolu yu metti la <laughs> waaw ñoom rahma ñoom rahmaan yeega lañ ci am mooy tudd nga ñuy tudd seen borom muy rëy rëy rëy di dellu ci moom te bañatee dellu ci si nga xam ne mooy seen bopp ak yaakaar ne ñoom daal seen magi bopp lañ ils sont libres et et vaccinés lu leen neex d waaw léegi ñu xam ne nag ah alxawlakat wal quwwata nag nekkul lahum nag waaye billah waaw loolu muy xéewal waaye nag taxu leen a génn sawara wal iyaazu billah kon mu ngi noonu ndax lu tax parce que alaaxira xayrun moo gën wa abqaata mooy lay def te loolu la addina amul ndax addina bu doon xayrun wa abqaa yéeféer yi du ñu fi am lii voilà mais comme que moom ahwanu inda allahi min janaahi ba'uda addina moo gën a woyof fa yàlla te li nga xam ne mooy laafu yow moo tax moom li nga xam ne da leen a jéppi muy yéefereeg ñooñu ñoom la bàyyee àddina waaw moo tax nga gis safwatul xalqi ñi ci ëpp mooy mbiru yooyu borom bi tegu ko woon seen loxo waaw te ñi ma ko tegoon seen loxo ci ñoom muy tànneefu yàlla yi même ñi mu ko tegoon seen loxo ci ñoom eh, mook doon suuf lañu yemale mooy préoccupé leen benn yoon préoccupé wu leen benn yoon seen digganteeg seen borom jamais doxul seen digganteeg seen borom ndax lan nekkul ci seen xol ya ndax seen xol ya seen boroom kesoo fa waaye leneen xajoowu fa même bu dee affaire àddina yi bari na seen kanam borom bi jox na leen ci lu bari bu ko rikki woon tey ak suba ñoo yem niñ meloon démb biñ koy gérer ak biñ ko rikkee wudu wàññi tarfatal ayni dara ci ñoom seen digganteeg seen borom waaw kon nga xam ne ñoolu euh, addina bi loolu la moo tax euh, nañu réciser wu ñun jullit ñi xam ne euh, kilaab yee koy xëccoo rek waaw waaw daaru nawkaala wajifatun wallah waaw kërug salte la kërug lot salte ay poubelle ak i santaare wajifatun ak ay ñidd moo tax gaa di ko xëccoo ñan ñoo koy xëccoo kilaab ya nag fahdar ya mu'min mooy tadakul yow aji ngëm yàlla ji balañ laa xampaale yóbbaale sa yeel yi am problème kon nag al imam al hafiz an-Nawawi taala mu def ci bi nga xam ne mooy quatre cent soixante-dix-huit